qaala mu ne axbarani Abu Zubayr mu ne nettali man dong xabaare ma Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tarrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum Abu Zubayr mooy al-Asadi mawlaahum al-Makki nekkoon sëriñ ñoom Imaamu Maalik ak ñoom ñi vingt six rahmatullahi alayhi annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn sa'laba gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu ahlul janna fiha wa yashrabun wala yataghawwatun wala yamtakhitun wala yabulun walakin ta'amuhum zaka bi la imam an-nawawi indi ci riyad bi ka rashfil miski jusha'un zaka jusha'un ka rashfil miski yulhamuna at-tasbiha wal hamda yulhamuna at-tasbiha wal hamda kama kem ni nga xam ne tulhamuna an tulhamuna an nafas kon mu ngi noonu muy le indi fii ak takbir bi si ñëw na mooy bi ci suuf bi muslim dane wa haddathani Sa'id Yahya al-Umawi mu ne wa haddathani euh, bon nañ continuer lool parce que lool mu indi euh, euh, version bi nga xam ne moom la al imam al-Hafiz an-Nawawi indi fii mu ne wa haddathani imaam Muslim ne te man nettali na ma Sa'id ibn Yahya mooy Sa'id eh, mi nga xamante ne mooy <coughs> ibn Yahya al-Umawi di Sa'id ibn <coughs> Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya hmm? Abu Usman al-Qurashi al-Qurashi al-Baghdadi rahimahullah génnaat na deux cent deux cent quarante-neuf léegi moom mu ne qaala haddathani abi mu Yahya ibn Sa'id ibn Aban Abu Ayyub al-Baghdadi wal-Umawi al-Baghdadi al-Kufi wal wanwa Baghdadi euh, gane àddina li nga xamante ne nii mooy euh, cent quatorze génn àddina cent quatre-vingt-quatorze rahimahullahu ta'ala qaala haddathana ibn Jurayj ñëwaan na qaala mu ne akhbarana mu ne akhbarani bokk nettali ma xabaar na man donc Abu Zubayr an Jaabirin radiyallahu anhu an nabi sallallahu bi misli ghayra annahu qaala wa yulhamuna at-tasbiha wa takbira voilà fii la bii la al imam an-Nawawi indi ci Riyad bi ne foofu dañ ne wa yulhamuna at takbira dañ leen di yenkewal li nga xam ne mooy sabbal waaye tak takbir allahu akbar kama ni nga xam ne tulhamuna nag waaw nafas comme nga xam ne noonee lañ leen di yenkewal nokki yéen jaam kon lii mooy li nga xamante ne noonu la ko al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a daal di indi léegi xadis bi boo gis ni euh, bon am na yenn xadis yu ñëw yoo xam ne dañuy woon wax ne comme si li waraloon yeneen saa sanam wax ko waaw waaw li waraloon mu wax ko ndax euh, kii al comme ni imaam al-Haafiz na Hajar wax mu nekk yi al imaam an-Nasaa'i rahimahullah soloo na ci hadiisu Zayd ibn Arqam nga xam ne même affaire bi lay wax muy saxaaba boobu di Zayd ibn Arqam moom Médine wala bu bokkoon ci ñi nga xam ne nekk noon ay mag lool ta yoleen saa muy Zayd ibn Arqam ah radiyallahu moom mu ne eh, mu ne dafa am benn waay bu ñëw ko <laughs> mu ne jaa rajulun min ahlil kitaab fa qaala yaa abal qaasimi alayhi salaatu wa salaam tazumu anna ahlal jannati ya'kuluuna wa yashrabuuna qaala na'am inna ahadahum yenn saa saam ne ko naam ba pare de ko inna ahadahum la yu'ta quwwata la yu'ta quwwata mi'atin mi'ati rajulin fil akli wash-shurbi wal-jimaa' qaal waa ji ne alladhi ya'kulu wa yashrabu takunu lahu al-haaja wa laysa fil jannati adaa qaala takunu haaja xaajatu ahaduhum rashan yafiidu min juluudihim karashil misk <laughs> waa ji <coughs> bon imaam at-Tabarani imaam at-Tabarani nag moom riwaayam bi mu solowee xadiis bi tudd na waajooju nu mu tudd mu ne mooy Sa'labatu ibnul Haaris voilà moom moo ñëw benn waay la ci <laughs> daal di ñëw yow yow Abal Qaasim yow Sabul Qaasim ñoom bari woon nañ liñ koy woowe noonu mais xamul ñoom ay kàccoor lañu woon <laughs> illaa man rahimallahu minhum lu dul ñu yàlla yërëm ci ñoom naan koy abul qaasim yi yow nee ngaa yi <laughs> waaw ku ne waa ajjana dañuy lekk ah, dañuy naan waaw dañuy lekk dañuy naan yoneen saa saa na ko waaw ne kenn ci ñoom dinañ ko jox ci kattan kattanu téeméeri nit ci wàllu lekk ak naan ak tamit sëy kattanu téeméeri bi ngay la kenn ci waa ajjana di am ci lekk ci naan ak ci sëy waaw <laughs> léegi nag xaala waa ji ne ko muy saala ba boobu ne ko ah alladhi ya'kulu wa yashrabu moom ki nga xam ne day lekk di naan ah takunu la wool xaaja de dina am aajo de mooy dina am aajo la mu lekk ak yi ci ki yi ci war a génn di war naa génn waaw loolu de man moom a ci walay sa ta man xam naa ne jàng naa ci mooy lool lool lool la quoi que ne moom <laughs> lim xam ci kitaab yeeg ci seen tawraat yeeg yooyu que ne biir àjjana lay sa fil jannati ada àjjana amul lor mooy bërëbu salte amul waaw ay toilette ak ay nangam yooyu amu fa waa kon léegi <laughs> waaw kon kon ki nga xamante ne nii moom day lekk di naan ah kooku di am aajo moom nu muy def te àjjana lool amu fa mooy da ko kon loolu nan lay génne <laughs> yonent bi alayhi salaam ne ko qaala takunu xaajatu ahadihim rashan aajooy kenn ci ñoom mooy luy génn ci seen yaram la comme luy sécréter wu di génn noonu waaw ay sécrétion di génn walay sa fil loolu mooy euh, euh, rashan yafiidu di euh, afaada yufiidu di di di di génn min juruurihim ci seen yaram yi ka rashil misi comme parfum bu ñu def fenn misk buy diffuser noonu lay def ci seen seen yaram yi noonu lay def bu lañ lekk noonu lay génne allahu akbar waaw kon mu ngi noonee <laughs> lu tax lii parce que lekk waa ajjana daa nekk ca maggaayu li nga xamante ne mooy ak sell de mooy amul dara loo xam ne nit ki bu ko lekkee da ko war a rejeter amul waaw ukuluha daa'im waaw day sax ba pare nekk fii gaayatu sell la wax foo gën a njombaxtalu sell ba pare ci wàll yépp la ko la mat amul loo xam ne luñ ci war a rejeter amul au contraire lekk waa ajjana boo ko lekkee li muy li muy jur ci yow mooy <laughs> la waroon a génn ci loolu fa mu waroon a génne loolu parfum lay doon buy buy sotteeku buy génn rek ci sa ndànk-ndànk ci seeram bi waaw ah, du ñàkk woo xam na eh, ñàkk yooyu tooy teb ak di kii di siit di di tëj déedéet non ndànk-ndànk comme parfum bi ñu la wax sànk ba pare mooy day neex xam nga fii moom même côté ñaq ñàkk moo tax wala wala yàpp fuloon du ñu tufli te tamit duñu duñu am xet yu naqari duñu ko am mukk non waaw ndax ñàkk man na bañ a neex waaw waaw bu yàggee ci poqataan buy tëju du yëg lool lool xet man naa bañ a neex waaye xatta lool ñoom amuñu lool lool du leen dal allahu akbar am na ci yeneen riwaay yoo xam ne la yasqamuun waaw imaam al-Bukhari yi indi na ko ne noon ñoom duñu feebar waaw feebar duñu ko def waaw <laughs> ma dañ dul feebar feebar du leen dal waaw borom bi moo leen teggil lool laa <laughs> feebar fil janna non non waaw te laa yaduquuna fiha mawta illa al mawtata fa génn àddina mukk dee du leen duñ lañ fa mos kon lii mooy euh, li yàlla waajal wa aljana bokk na ci mooy lekk gi nga xam ne ñoom xam nañu ko naan loolu la bokk ak fii waaye dañuy lekk matière lañuy lekk produit yañ fay lekk bokk la gi fii nga xam ne nañ la ne waaye bu ci ëppal nag bu ci nàngam wala boo ci jëlee lii yow sa cholestérol bi ah yow sa tension bi day yokk yow sa nàngam bi yooyu amul àjjana <laughs> moo la àjjana amul hôpital waaw xam nga ñun suñu ville yi gën a baax dañuy defaraal hôpital yu baax au cas où nit ñi bu ñu feebaree waaye loolu amu def ci matériel lu dul jeex les dernières yaxaw yu mujj ci wàllu technologie loolu yëpp amul àjjana àjjana amul morgue àjjana amul li nga xamante ne mooy eh, cimetière ay almere ay ay ay ay nañ leen ah hôpital ah yooyu yëpp ay douche ay wanak yooyu yëpp amul waaw <laughs> Allahu akbar kon lii nii lu màgg la parce borom bi dugal la mooy moom ni defoon àddina mu am yi moo ne fële amul loolu du fa am akbar wallahu ta'ala a'lam wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab waaw kon hadith sayna Jaabir bi moo al-imam al-hafiz mu ne mazhabu ahli wa ammatu wa ammatil muslimin anna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yatana'amuna bi dhalika wa bi ghayrihi min mala min min malaadin wa anwaa'i na'imiha tana'uman daa'iman la aakhira lahu wa laa inqitaa'a abadan wa inna tana'umahum bi dhalika ala hay'ati tana'umi ahli dunya illa ma baynahuma min at-tafaadul fi al-ladhati wan-nafaasa allati la yushariku na'imaha na'im ad-dunya illa fi at-tasmiyati wa asli al-hay'a voilà wa illa fi annahum la yabulun wala yataghawwatun wala yatamakhatun wala yamtakhitun wala yamtakhitun wala yabsuqun waaw waaw mu ne waqad dallat dalailul qur'ani wassunna fi hadhihi al ahadith allati dhakaraha muslim wa ghayruha anna na'im al jannati da'im anna na'im al-jannati da'imun la inqita'a lahu abada mu ne mazhabu waa ahlu sunnati wal jamaa ak mbooleen sax jullit ñi lu dul ñu néew ñoo xamante ne ñoom ay kàcc ay ay ay ñu réer lañ ci ahlul bid'a wal ahwa te ne waa àjjana dañ fay lekk àjjana dañ fay la àjjana dañuy lekk dañuy naan dañuy bànneexu ci mbooleem xeetu yi nit ñi nga xam ne mooy nit da koy bànneexoo waaw mboolem loolu borom bi tabaaraka wa taala daf leen koy defal waaw ah, waaye sauf yoo xam ne ay bànneexu comme garab yam ñu ñu xam ci àddina waaye sauf que loolu bokkuñu yooyu leen gën leen gën a sell ñoo leen gën a màgg tur kese ak loolu waaw sinon àddina fii ku fi am yooyu moom di soxla yii dem toilette dem nangam ak nangam moo tax yooyu ay faux débat la ay nit loolu loolu loolu ay caaxaan la quoi ñun dafa am euh, xeetu xalaatin yoo xam ne nit ku ko am wala peuple bu ko am war na seetaat boppam waaw mooy maa ngi fàttaliku euh, bi ñu newee collège collège fële ci point E <laughs> collège collège Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké yu <laughs> Sëriñ Fallu <laughs> Mbacké ibn euh, Cheikh Ahmadul Khadim <laughs> alayhima ridwanul baqil qadim euh, muy euh, Fadilu Mbacké collège bi am na temps yooyu benn xaw-xaw bu fa gaa yi doon yoo xam ne Sénégal la woon quoi mooy jamono bi foofu la woon fekkoon ma ne woon gaa yi euh, di nettali naan waaye defoon ko benn buzz nag waaye nag internet yi demewul woon noonu kënew benn waay boo xamante ni nii moom dañ ne waaji du lekk du naan du du lekk du naan du nangam gaa yi nag di ci waxtaan li kii ba am suñu benn oustaz ndeysaan <laughs> ñu ngi koy ziyaare de passage <laughs> euh, ñëw ñu amoon cours moo ñu doon jàngal lépp tout ce qui est sira voilà siratu rasulillah alayhi afdalu loolu moo ñu ko doon jàngal ko mu ne <laughs> lan <laughs> ñu gaa yi xaw ma la ñu jàng ba pare wala laata ñu jàng am daal am naa lu doon kii ba gaa yi di wax lool mu ne ngeen ne lan waa jiiru la bi mu xoolee xool kii bi oh waaye kii ñëw suñu kër parce que moom d'origine guinéenne la quoi <laughs> Guinée mu ñëw suñu kër sama kër papa kii nii ma gis ko ci télé bi ak ñu koy wane kii xam naa ko bu baax waaye kii ñëw suñu kër. wax yow foofu it loolu lañ doon wax mu naan guddi jot dama koo bett muy lekk <laughs> ma ne moom xam nga loolu sax nekkul woon débat boo xam ne vraiment bu jaroon a soulever wu la waaw ndax ñépp xam nañ ne fii képp ku fiy lekk di naan di nga dem toilette te tamit képp ku fiy dund di lekk di nga naan wala nga dee loolu moo am ci ñépp ci yam nag kenn ku sell ak ñàkk a sell ak lépp ci yam loolu daa nekk loo xam ne en warul woon a sax jël deux secondes ñu ciy waxtaan mais comme quoi un pays boo xamante ne lu ñëw ga ay jàpp ne miracle la waaw fii ku fi lekkul naanoo da dee te képp ku fi lekk naan di nga soxla dem fa nga xam ne mooy toilette waaw moo tax euh, euh, kii yu euh, chrétiens yi chrétiens yi nga xamante ne ñoom dañoo riir quoi waaw bi nga xam ne ci lañu naan masih almasih isa ibn maryam eh, naan nag moom alayhim asalatu wassalam yàlla la quoi waliyasu billah waaw bi boroom mi naan laqad kafara alladina qaalu inna allaha salisu salata <laughs> waaw bo weddi na yàlla ñi nga xam ne ñoo ne boroom bi mooy kenn ci ñett yàlla ji ba pare ñu ne Seydina mooy kenn ki suñu boroom nag di leen wax yoo xam ne dafa jomb ku nekk yàlla loolu di ko dal mal masih ibnu maryama illa rasulullah gis nga almasih le grand messie yàgg nañ ko fi gis fii ci wàllu dajjaal yeeg yooyu ah almasih isa ibnu maryam bu bu dëgg bi nag bokkul ak tàcckat bi dajjaal alayhi salatu wassalam muyum saydna isa ibnu maryam di doomi sayyidatu maryam sallallahu alayhima wa sallam ah illa rasul lu ndaw yàlla qad xalat min qablihi rusul romboon na lu ko jiitoon ay yonent alayhimu salaam wa ummuhu te ndayam moom moom moom ca pala ca darajaay yonent ñettegu ci ñoom moom moom foofu la bekk sayyidatu Maryam alayhi salaatu wa salaam kaana ñoom ñaar ñii gaa yi naa ay yàlla ak ñooñu yakulaani temps mais dañ doon lekk ñam wala boroom xam-xam yi ne li tax ba pare boroom bi ne unzur kayfa nubayyin xoolal ni nañ leen di leerale lahum ñeen leen al aayaati sama laay yi summan dur gaa xoolal xool gi yéeme am naa yu fakur nan lañ koy weddee mooy kuy lekk ka naan kay mooy la ca topp duñ ko soxla waale te loolu daa jomb nag ci yàlla yu lekk ak naan sax rawatuma na lëlee <laughs> waaw mooy yooyu loolu nag la borom bi teg gi àjjana amu fa waaw waaw di nga lekk di nga naan waaye nag la muy jur te ñu xam ko fii ci duniyaa amu fa waaw allahu akbar du ñu ñandu du ñu fa tufli mu ne tegtalu al quraan ak sunna moom ci lii dafa fees gal yi imaam muslim indi fii këne euh, euh, euh, yi nga xamante ne mooy xéewal waa aljana dafay sax taddu are taddu dog mukk waaw waaw masalul jannati allati wu'ida al-muttaquun tajri min tahtiha al-anhaar ukuluhaa daa'imun wa dhilluhaa tilka uqba alladhiina ittaqaw wa uqba al-kaafiriina an-naar ca suuratu ra'd waaw suñu boroom ne ma misaalum àjjana mi nga xam ne moom la ñu dig ñi ma teet day dox di daw ci seen suuf suufam jeex ya ak lekkam day sax wa dhilluhaa ak keram waaw yi de mujjanteelu ñi nga xam ne ñoo ma teet waaye nag mujjanteelu yéeféer yi moom mooy annaar safara wal iyaadu billah kon mu ngi nii eh, eh, ja'alana allahu minhum ba pare beneen côté bi nag bi gën a màgg mu ne yulhamuuna tasbiha wa takbir kama yulhamuuna nafas allah borom bi moo leen di teg <laughs> ci ñuy fu ñu toll dañuy sant yàlla di ci bànneexu du am benn coono te du leen préoccupé comme ni nga xam ne malaaka yi noonu lañ mel waaw di jaamu yàlla ci lu leen neex te duñ ci am benn coono laa yafturun <laughs> waaw allahu akbar waaye nag sauf que ñii dañ leen a ëppee leen waa ñoom dañuy lekk di naan alors malaaka du lekk du naan waaw <laughs> àjjana noonu la borom bi def ja'alana allahu minhum waaw kon nag mbir maa ngi noonu kon xéewalu yàlla yaa ngoog waaw gis nga waa ajjana kon ak tasbih liñ ci liñ ci doon wax ci njaalbin bi loolu doy na ci waaw di wane ne kon ah ñu ngi fii ci kaw suuf borom bi nee na na uzkurullaha zikran kaseera <laughs> waaw tudd leen borom bi tabaaraka wa tudd goo xamante ne nii gu baree bari nit ki nag dina ci nekk di ko def borom bi jàppale ko ci ba ni ni mu mel ci waa ajjana mu jege ko waaw waaw kay seen xol day leer nàññ ci xam nga ñuy xam seen boroom ak mbir yi ni muy leere ci ñoom ak cofeel giñ ko am ñu koy tudd saa su tudd yàlla bàkkal yàlla sant yàlla di génn ci ñoom waaw ci loo xamante ne amul benn coono bu muy àndal allahu akbar loolu nit ki fii ci àddina liñ doon wax man na di commencer lool waaw wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba hatta uhibba jaam bi du deñ hadiisul qudsi bi li boro yoleen saa sala wax di toxal ci boroomam dama jaam du deñ waaw di jage jagelu ci man ci naafila yi ba ni ma koy soppe waaw man loolu mën na nekk bi ngay tàmbali mën na nekk étape par étape na yàgg mën na jege nit ki dina nekk ci kaw suuf borom bi yenkiwal ko an nafas al al tasbih kama kem li nga xam ne yulhamuna naf tulhamuna nafas comme ni ñu ngi comme moom nooyi ni mën da ñàkk ci moom noonu la tudd yàlla mën a ba bañ a ñàkk ci moom waaw mooy loolu moom fu mu ki moom mooy waa ji dundatul dee na <laughs> waaw kooku day tiim day siin day contempler di jàmmarloo ah li nga xamante ni mooy boro jalaalu borom bi waaye jamalu borom bi ci wàll yëpp waaw rawatina jamaal bi ci loo xamante ni nii mooy manula toog lu dul ne day tudd yàlla xol bi di tudd yàlla xam nga bu dee ruux moom ruux alhamdulilah ruux ko jóg borom bi la loolu ñun du ñoo ko maîtriser ruux moom ci borom bi la jóge ci moom lay dellu moo tax ruux moom ci lu baax rek lay def kantaa suñu bakkan yeeg suñu xol yi mooy yow yaa ko ciy tàggat ah waaw yow yaa ko ciy tàggat yaay def li nga xamante ne noonu waaw waaw mooy loolu wa quoi di def ay effort di de ay ay ay effort ak yooyu voilà di tàmbali borom bi nag am na ñoo xam ne daf leena bijj xëcc leen ci boppam sans benn effort am ñoo xam ne nag da leen a jaaral ci li nga xamante ne moom lañ naan ay effort waaw waaw allahu akbar te borom bi euh, doon na ko wax mais euh, euh, boroom bi inna allaha yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi may yunib waaw borom bi ca suuratu shura mooy bëj ilayhi jëme ci moom am na ñoom da jazbu lañ la borom bi da leen a xëcc waaw da leen a xëcc ñoom muraad la muraad <laughs> mooy borom bee ko nam ma andi ko ci boppam man yasha ku ko soob nag fadlullahi la waaw wa yahdi waaye mooy wan yoon cheminement ilayhi buy koy jëme ci moom man yu nit képp koo xam ne nangu nga dellu loolu nag borom bi boo catégoriser jaabi moo tax képp kuy tëgg wàllu yu ne il faut mu mel ni ne wàllu yu sàngam meloon moo yow xamoo radiyallahu anhu yoonu yàlla yi dañoo bari comme ni suñu yoon nokk yi bari <laughs> waaw li nit ñi bari yoonu yàlla yi noonu la bari waaw subul as yoonu jàmm yi waaw waaye yoonu borom bi nga xam ne mooy as yërmandeem gu yi nag moo tax xatalu ko déedéet waaw boroom dem na da leen a bijj muraad am koo xam ne murid la moom moo bëgg waaye murid bu nekk dafa muraad moom dañ koo muraad tamit waaw yàlla murid daa fekk moom daa namoon kon loolu mooy e, façon yooyu dafa am ku ci nekk nag am na nooy deme di dem ba yow mooy fooy àgg foo xam ne nokki yii nii ak tasbih ak takbir mooy yi nga xam ne manula manula denc nit ki fu mu nekk xol baa gi tudd yàlla ndax ci yàlla dale waaw alaa bi dikrillah tatma innul qulub borom bi nee na alaa waawi alaa yiw ngeen ma yëgal lépp bi dikrillah ci tudd yàlla bi dikrillah ci ci ci fàttaliku yàlla tatma inn tudd yàlla ci la xal bi di dale te xol yi nga xam ne nag dañu dale ci yàlla fu ñu toll ñu ngi sant yàlla waaw ñoom day mel ni nokki ci moom waaw moo tax euh, ñooñu ñooñu Allah minhum waaw noonu nag bu àggee foofu amatul luñ naan ak wàcc ak yéeg ak wàccam ak yéegam ak yéegam ak mooy la même chose amatul yooyu parce li tax yàlla bind ko moom mu ngi ci dellu na essence de la création d'Allah li taxoon mu indi ñu fi jaam yi ñu ngi ci wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñu ngi ci jeex na jeex ci di ko sàbbal di ba pare mu neex leen ñuy contempler di gis xéewal yi nga xam ne moom la leen defal mu pousser ci loolu waaw loolu la walla na ngay dund ñuy dund ci kaw suuf yor xaaluwaa aljanna waaw